jama xanaa yàlla na nu boole allahu yàlla bisum ak ñoom yowmal xiyaama ci bisub penc ba bisub taxawaay ba mooy bisub penc ba tasawuf mi nga xam ne ci laa bëgg a taalif nee na fekk naa boroom xam-xam yu mag a mag ñu taalif ci ay téere yu rëy rëy yu ëmb ëmb ay secret ni ki al imaamul Ghazali taalif na ci lu bari ibnu Ataillah al Iskandari noonu Sidi Muxtaar ak Kunti mi nga xam ne xutb la woon xawsu la woon ba tey noonu ku ñu wax Muhammad al Khalifa moom it noonu ak ad daymaani te turam dëgg-dëgg nekk Muhammad moom da caa boole woon sax di firikatu alquran moom it taalif na ci tasawuf ak ñeneen ak ñeneen ci sëriñ su baax si nga xamee ne dañuy ñaan rek bu ëllëgee ci bis penc ci yàlla boole noog ñoom lakinnama kutubuhum waaye seeni téere zahida dëddu na fiihaa ci ñoom jullu haadal jiili li ëpp ci gileeg maas li tooli ngir gudd ga waaye mu ne ñooñu seeni téere la muy rëy rëy ak la muy yaatu yaatu ak la muy bari bari ay secret li ëpp ci waa jamono ji sawaruñ ca ndax téere yi daa gudd waa jamono ji sawaruñ ci jàng téere yooyu fax fartu te ma tànn das ti xaanatin mbir may boroomuk sàkku ndimbal bil waa lii ci kilifa gi ñaan ko mu dimbali ma ma way wesaru alyadaali ndax da ko tudde xaatima jublu ca mottali tasawuf mel ne ëmb na njëlbeen ga ba ca mujj ga nga xam ne soo ko wayee rek day mel ne way nga lépp tasawuf mbaa boog way nga la ca ëpp ma ñaan saa boroom nag mu dimbali ma ma way wesar woowu ndax gis naa ne moom mboolem la nga xam ne moom la ña ko jiitu tasaare woon ci seeni téere menn moom rek la muy gàtt gàtt ëmb na loolee lépp kon su ma ko wayee rek day mel ne way naa lépp tasawuf mbaa la ci ëpp yàlla it daal ma ciy dimbale fa ji itu ma dikkee fii ci moom bi kitaabin ci ab téere xadd xawaa boobu làq na shifa aman saafaras ka nga xam ne asqama ràggal na xalbaxoo xolom alhawa bànneex yàlla may ma ci ndimbalam akum baaxam ma way wesar woowee muy téere bii nga jàpp mu ëmb lépp loo xam ne mooy faj xol bépp xol boo xam ne topp bànneex da koo taxa asaro da koo taxa wéradi da koo taxa amee jàngoro boroom xol bu demee nii bu jàngee téere bi daal di xam lay faj xolam ba mu wér nazman aw way yarul mu oo dana yewenal xaala kulli mubtadin mbirum jëpp aji tàmbali wa xaala muntahin ak mbirum aji egg isa lam yaxsut ndeem añaanut id ngir alxasoodu ab añaankat laysa dantibaahin déet muy boroomuk jariñu bi fadli man ci ngëneelu ka nga xam ne ki door a jóg di sóobu tasawuf di ko jàng ko jéem a jëfe ak ka nga xam ne yaakaar na ne àgg na ñoo ci yemoo ku añaanul rekk man cee jariñu añaan nag moom nee na mooy tee jariñu ndax nit ku añaan mën naa bokk ku baax jamono mën a jariñu ca moom waaye kañaan nga day tax du jariñ ca moom du bëgg sax lu may rek waa ju baax jooju daal di génn àdduna fa saasa ndax rek mu bañ a déggati aw turam muy kuy door a sóobu yoonu tasawuf ak muy ku dem ba defe ne àgg na ñoo ci yemoo bu añaanul rekk mën naa jariñu ci téere bii mu ñaan nag ne yal nañ yàlla musal ci képp ku añaan ak képp kuy bañaate ak képp kuy weddi loo xam ne wóor na ko ne dëgg la ax yeetu dekkal naa fii ci téere bi maa lépp loo xam ne ama taxoo rayoon na ko alwara mbindeef yi minal xuloo mi ci ay xeeti xam-xam idharahum ba mu leen gaaree alkara gëmeen la ne lépp lu nit ñi fàtte woon ci xeeti xam-xam yu am njariñ rawante na ci wàllu tasawuf gi mu ko taalife lu ci nit ñi fàtte woon mel ne ku ko rey rek indiwaat naa ko ci téere bi yeesal ko mel ne ku fekkan lu ñu rey ba mu dee ma dekkal ko kon lu nit ñi fàtte woon ci xam-xamu tasawuf andi naa ko ci téere bi leeral ko bañ mën koo fàttaliku mel ne bu nit ñi tolloo ci ngëlëmteeg réer dañoo rayoon googu wàll muy tasawuf mu ni waaye dekkal naa ko rek ba ku ko soxla man cee jariñu la al lën yi ndax lee man ujju saa def na ma faye xadan ci ëllëg bil husna ci àjjana ma al yadaal yi ànd ak al yadaal yi fil maqar ci saxukaay ba al asna ba gën a yëkkati ko mi ngi yaakaar nag way gi way wesaru alyadaan yi moomule yàlla nangu ko te bu ëllëgee yàlla bool leen fayee ajjanaam ja nga xam ne moo féete kaw ci ajjana yi ak fañ ci gën a taamu ca ajjana joojee wa atul bu danaa sàkku ak daawata ñaan nga min man ci képp koo xam ne nazara xool na wa min mottaalihin ak ci aji yër fa ahra rawante naag man koo xam ne xaraa jàng na xaraa moo fi nekk waaye xaraa moo doon cosaan wa kullu man képp koo xam ne nadara xool na fal yaddu na ñaan danaa ñeel nu bi xëyri maa ci ngën ji la nga xam ne yuddu xaa def na ko ñaan li xab di ñeel ab jaam ahsana bopp rafetal na id ngir addu xaa ñaan yan faamu dana jëriñ maytan ab néew fil xubóori ca bàmmeel ya ba yan faamu te muy jëriñ alxayya aji dund ja wa yoo jibu te muy waral al ujoora yool ya maa ngi sàkku nag képp koo xam ne sa bët tegu na ci téere bi rawante na nga yër ko rawante na sax nga di ko jàng kum doon rek ci ñooñu maa ngi ñaan mu ñaanal ma dama ñaanal la gën ci lañuy ñaanal ku def lu baax la gën ci lañuy ñaanal ku def lu baax nag mooy mujj gu rafet ngërëmul yàlla li sëñ bi faral di waxee saxaadata daaray ni maxa kifaayati xamay ximaa maanaam mucc ci lépp lu gënut ci àdduna ak alaaxira te am yépp yiwu àddina ak àllaaxira amul bi rafet ak ngërëm yooyu moo gën ci lépp lu ñuy ñaan muy sàkku nag képp ku gis téere bi mbaa nga yër ko rawante na nga di ko jàng rek nga ñaanal ko loolu ndax nee na ñaan ci boppam yàlla da ko fonk lool ba ku baax ka wax ne ñaan moo yuqum jaamu yàlla adduhaa u muxul ibadati yuq ni nga xamee ne moom la selle te néewe ko ci biir ndawal noonu la ñaan mel ci biir jaamu yàlla yi ne ñaan ñépp la amal njariñ kiy dund ak ka faatu ba nekk ca bàmmeelam sunu borom moo ne ñaan leen ma ma may leen mu àgg itam ci ku ko ñaanut mu mere la te itam boo dee ñaanal koo xam ne sa mbokkum jullit la te nekku fi yàlla day nangu ñaan nga defal ko loolee nga koy ñaanal defal la ko yow itam te du bokk ak tuyaaba ja nga xam ne moom lañ lay fay ca ñaan nga moo tax mu ne ñaan day jëriñ moom laa boole way ko tudde ko nag masaalikul jinaan maanaam ay yoon yu ñu xàll leeral ko ku bëgg a dem àjjana man ci aw nag ba bu muy àgg àjjana ci coobare yàlla ibi ngir kulluma lépp loo xam ne nas sa yaxaloon na bi ci moom fil xaatimati ci alxaatima jiitu dikki naa bi ci moom fii dal kitaabi ci bile téere naazimahoo mbir mooy aji way ko tumma xad axastu topp jële naa mina dahabi ci dahab fawaidan ay njëriñ at wamtu yoo xam ne mottalee naa bihaa ci ñoom lëxoo ñeel ko neelu addaw naa ni andi woon ca xaatima rek way naa ko bàyyiwuma ca dara dara ba noppi nag yokkaat naa ci yeneen njëriñ yu bare bari yoo xam ne dama koy jëlee ci fu mel ne téere bi wax ak zahab ndax bëgg rek sama téere bi gën a bari ay njariñ gën a mat bu baax a baax loolu dama asiidu baraana ma dolli fii ci moom ba dama lenn loo xam ne aaxudu danaa ko jàppe min xayrihima ci budul ñoom ñaar li takk miili ngir ak matal min kutubil xawmi ci téere nit ñu baax ñi ne su ma nee xaala wax na te tudd na turu ka wax nga xam ne kon ñi jàng naxu dañu xam ne xaala wax na dañ fi nattale xuma moom mu làq foofu te kenn du ko bindaale su ma nee xaala wax na rek te jaaruma ci turu ka wax xamal ne kon alxasaal yi laa bëgg wax ne moo wax loola ne ku bokkut ak kasaal yi moom damay wax ne diw nee na daal di jaar ca tur wa waxay suma zakartu saa yoo xam ne tudd naa law za xultu baatu xultu fa naqaltu kon toxale naa ko min ma aani qawlihim ci max naay seeni wax su ma ne xultu wax naa itam bul defe ne day lu ma sos wax ko day lu ma déggee ca max naay seeni wax daal di koy leeral foofa ndax ñu mën caa jariñu fa kullu ma lépp loo xam ne fii si nekk na ci moom saxiixun aj wér la bu ko bita joj saxaleef na ko fa xasin na nga rafetal aw ban na njorot la bi ci moom wa ab bitante nga saxal ko téere bi daal nee na sa yeboo nga rafet ci njort li ma ci indi lépp lu wér wér la lu doya sukkandikoo wala yasut daka te bu mu la dëdduloo boo jàngee wala yasut daka boo jàngee wala yasut duka mooy jaaduwul nag mu lay dëdduloo anil xabooli walis nangu ga kaw nii sama nekk xasiiral baax di aj gàtt ab jéego fii dal jiili ci gileeg maas wala yasuddaka te bu mu la dëdduloo mbaa wala yasudduka jaaduwul nag mu lay dëdduloo madal asmaan diiru jamono yi xan ak di wëlis ak jàppam kaw nii sama nekk mi ne suudaan yi di bokk ci ñi ñuul ñi id ngir akramul ibaad yi gën jaa tedd jaam ña indallahi fa yàlla ak sarufu mooy gën jaa bari ci ñoom ne dafa am ñoo xam ne buñ déggee ab téere buñ taalif dañu njëkk seet ba xam ka ko taalif mag la mu siiwa siiwam déet bu fekkee ne du mag mbaa du ku siiw ku ñu xam rek ñu defe ne kon téere ba du am solo mu ne loolu nag bu mu la dal ci sama téere bii na nga ko fonk rek yër ko ba gis li ci nekk waaye bul ne magu fi rawu fi ab téeram du am solo daal di koy bëgg a wan gannaaw ba tey nee na it boole gi ma yàlla boole ci ñu ñuul ñi ma amee der bu ñuul ba mu tax nga ne ah borom der bu ñuul de moom ab téeram du am solo ndax suñu borom mi nga xam ne moo sàkk jaam ñi moo waxal boppam ne gëm ko te ragal ko rek la soxla ci ab jaamam xoolu ca leneen inna akramakum indallahi atqaakum teg ca inna allaha alimun xabiir ndegam suñu boroom nee na nag jaam ñi ñépp ay jaamam lañu ku ci gën a ragal yàlla rek yaa gën a tedd fa moom kon yàlla amul soxla ci weex ak ñuul mbaa rëy mbaa tuuti mbaa gudd mbaa gàtt soxlawul ci ab jaamam lu may rek gëm ko ak wéetal ko ku ci ëppale tawxiid ëppale ci ragal yàlla rek daal di gën a tedd fa moom sunu boroom te mu ne it amee der bu ñuul rekk taxuta gàttum xel taxuta ñaawu dégg mooy ba doo mën a dégg mbir yi na mu doon dëgg-dëgg déedéet der bu ñuul rekk teewuta rafetum xel teewuta rafetum dégg kon nag bul ne ki taalif téere bi daal nit ku ñuul la rekk daal di wan gannaaw téere bi wala te daa te bul bàyyi nadmiya sama wayi yaa nabilu yow aji xellu ji li adamit tibaaxima ngir ñàkk a topp la nga xam ne aqulu danaa ko wax dafa woyofal boppam ñàkk a gis dara ci boppam tax mu ne man mi taalif nag ñàkk gu ma ñàkk topp li may wax bu mu tax nga tàyyeel ci téere bi déedéet jàng ko bu baax te jéem a jëfi rek fekk na daa wax rek noonu wax yu woyof lu waaye moom jëf naa jëf moom ci boppam ba jëf lu ëpp li wax ci téere bi wala tuxasis te bul jagleel fadla rabbin gëneelal ab buur xadd xalaa bopp kawe na bi di taqaddumin ci boroom gu jiitu faqat dong fa tajhala kon da nga réer id ngir rubbama uri baraana bu wanee fee fatan ascam mu wax xaran su di suñ yeexe maanaam ko yeex ñëw ci jamono maa loo xam ne mu gaaba fàddu na xamman walis nga nga xam ne xabalahoo nekkoon na ci njëkkam wa xasura te mu jafeñoon ko bul na it kat yàlla moom ngëlil lam daan joxe jox na ko ña jiitu woon ba àggal ñi nga xam ne ñoo yeex a feeñ ci jamono yàlla joxu leen lenn ngëneel déedéet bul wax loolu ndax ne nit mën naa yeex a ñëw ci jamono yàlla wan ko loo xam ne ña ko jiitu woon bëggoon nañ ko di ko seet te mën ñu ko woon a am moom mi yéex a ñëw ci jamono nag bu soob yàlla rek mu baaxe ko loola kon nag jàppal ni ngëneel lu yàlla moom du jeex mukk mukk ku ko soob itam rek mu jox ko ko mu di ñu njëkk ña mu di ñu mujj ña ku ko ci soob rek mu jox la ngëneelam bu ñu dee àtte ci mbooloo yi moom lu jiitu rek te gëm gën a baax gën a dëgg ma ngërëmul yàlla mu gën a yeex mu jëfee jamono gën a yemaay ci bu ñu dee àtte ci mbooloo yi waaye nag bu dee ci benn benn yi moom yàlla mën naa yeex a feeñal nit ci jamono te defal ko loo xam ne defuñu ko sax ña ko jiitu woon ni mu ko ko defale moom sëriñ bile fa tallu mësëy ma xat yëpp doo amaana mu feeñ amaamal wabli ci njëkk waame wa wal fadlu te ngëneel la lil waabili ñeel na waame wa laa li talli déet muy ñeel mësëy ma li mu la wax ne la nit mën naa yeex a ñëw ci jamono te yàlla may ko bu mayutoon ne ko jiitu la ne jiitu rekk taxuta gën ndax boo ko di seet taw bu ñu wax mësa yi mbaa boog wicc wiccal muy taw bu tuuti boobu nga xam ne mooy jiitu léeg-léeg waame door caa topp taw bu tuuti boobu di wicc wiccal jiitu gëm jiitu njëkk a ñëw taxul mu amee ngëneel la taw bari ba nga xam ne moo ca topp muy waame wa moo amee ngëneel la way woowu mi ngi ci maqaamaatul xariir yi da ko indi foofu rek defal la ko misaal ci li mu wax mu ne itam boo dee xeeb sama téere bi ngir ne rek ki ko taalif moom daa yéex a ñëw ci àdduna bul fàtte kat hadis boo xam ne ummati kalmatar jàll wax ne sama xeet wi daa mel ne taw ab taw bu ñu xam njëlbeen ga moo gën ak mujj ga moo gën hadis boobu wane na ne ngëneelu yàlla ku ko soob rek la koy jox muy ku jëkk muy ku mujj nazamtuhoo way naa ko nasihatal ixwaani ngir laabiire mbokk ya arjoo danaa yaakaar bihaa ci moom arrida ngërëm la la dar rahmaani fa aj yërëme ja taalif gi ma taalif téere bi moom bëgg a laabiire sama mbokk jullit ñi rek moo tax maa ngi yaakaar nag yàlla nangu laabiire gi faye ma ci ngërëmam li jamihil ummati ñeel mboolem xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla day moom nee na ku baax a baax la lu ne mën na koo maye maa ngi koy ñaan nag kon mu nangul ma lépp lu ma jëf maa ngi sàkku ci moom it mu boole njëgalam ak ñewanteem ak yërmandeem defal ko mboolem xeetu yonante bi fii ci àdduna ak foofee ci alaxira wa arjoo danaa yaakaar bihaa ci laabire gi ma laabire xeetu yonante bi xobal malaa jubub mbooloo ma maa ngi koy yaakaare minhu ci moom yàlla jàlla màgg na wax wa te mbir moom moom du fadlin borom ngëneel la xalaa xibaadihi ci jaamam ña maa ngi dellu di yaakaar ci saa borom téere bi ma taalif di ci laabire mbokk jullit ñi mu may ma ma amee ci jubub gaa yu baax ya nga xam ne ñoo jiitu woon te yàlla kat moom ngëneelam xam naa ne lu yaatoo yaatu la te ay jaamam rek la koy jox kon nag maa ngi sàkku ci moom taalif gi ma taalif téere bii mu maye ma ci njub gu tol ne jubub ña jiitu woon te ràññe ko ci njub wa arta ji maa ngi yaakaar min hu ci moom aydan ba tey kaw na nizaami nekk way wa junnata xaari iihi di pakkuk way jàngam xan kulli malaamin walis gépp yaraange junnatu pakk mooy luy aare mooy kaaraange rek maa ngi ñaan ci yàlla téere bii mu defal ko mboolem ñi nga xam ne ñoo koy jàng muy seen kaaraange ba duñu am yaraange fii ci àdduna duñu am yaraange foofee ci àllaaxira wa kaw naxoo akuk nekkam mun jéenaa di aji musal sunu fil xabri ci bàmmeel min fitnatin ci fitna wa xawli yawmil xashri ak tiitum bisub pang ba maa ngi ñaan yàlla téere bii bu mayee nu ci mucc ci lépp luy fitna bu nu duggee ci bàmmeel musal nu itam ci lépp luy tiit ca bis penc boobee ñaan suñu boroom mu may nu ci téere bii leerug àdduna ak gu alaaxira maye nu ci itam lépp luy ak njub ak lépp lu dig xam yàlla ak lépp luy may baawaan wa atul bu dinaa sàkku min hu ci moom aydan ba tey asalaamata mucc ga min radaa ili ci caay-caaye ma almalaamati ànd ak yaraange maa ngi sàkku ci yàlla mu may nu mucc ci lépp luy xeetu caay-caay maanaam lépp luy tee jaam bi ma nekkub sangam muy yàlla ak lépp luy indi yaraange ci àdduna ak àllaaxira maa ngi sàkku ci yàlla mu may nu mucc ca warumtu sàkku naa minhu ci yàlla al istiqaamata jub ga abadan faawu fii sunnatil muxtaar yi ci sunnas kañu tànn xëy di man bay ngën ji ka nga xam ne xabada jaamu na yàlla sàllaa yàlla na dolli tedd nga wa sàllamati dolli wóolu alayhi ci moom allahu yàlla wal aali ak ñooñ ña wa sax bi ak saxaaba ya wa man ak képp koo xam ne xafaahu xañtu na ko ne maa ngi sàkku ci saa boroom mu may nu jub xocc rek sax ci sunnaam moom ku baax ka mu daal di koy ñaanal yàlla dolli ko teraanga ak jàmm mook ay mbokkam ak i saxaabaam ak képp kuy jéem aw ci fañ awoon aha gana yàlla na nu musal allahu yàlla bi xutbil ambiya ci kilifa yonante ya min charri iblis ci ay iblis raisul ashqiya yi muy kilifa ak way texee di ña wa xëyri yi ak ku bokkut ak moom min kulli man ci képp koo xam ne tamarrada féetéerlu na wa charri xaasidin ak ayu aji añaan ida ma xasada ndéem jëfe na kañaan ga wa charri aynin ak ayu bët wa kalaamin ak ayu wax min basharin bàyyi ko ci mbindéef wa kulli xaaishin ak jëpp aji làq daroon lor minal xalqi ci mbindéef yi maa ngi ñaan suñu boroom ci daraja yonante bi mu musal lu ci ayu iblis muy njiital ñay dem ca safaan ba ñëpp rek mooy seen njiit yàlla na yàlla musal ci ayam musal lu ci ayu képp ku fettéer lu bañ a topp musal lu ci ayu képp ku añaan tey jëfee kañaan nga musal lu it ci ayu bët ak ayu làmmiñ musal lu ci ayu képp ku amee aw ay rek ci lim sàkk moom yàlla wa atlu bi danaa sàkku minhu ci yàlla jàlla màgg na wax wa te mbir moom moom xaadin aji faj la li watar yi man ñeen aajoy ka nga xam ne am mahoo jublu na ko daa rabatin mbir muy boroomu xemem minal bashari ci mbindeef yi maa ngi sàkku ci moom ay yun jiya bu musal ku la man képp koo xam ne xaraa jàng na xaraa mooy cosaan wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak ay sahabaam wa kulli man ak képp koo xam ne iqtafa xeñtu na asaarahoo ay jeex itam ay saawoom mooy fam awoon rek ilaa yowmil fitani ba bis fitna ya yàlla mi nga xamee ne ku ko dëgmal te dëggu mu faj sa aajo maa ngi sàkku ci moom rek képp koo xam ne jàng na téere bii yàlla musal ko